wa samaaniin ba'da al-mi'a wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala wakkalani rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi hifzi zakaati ramadaan fa ataani aat faja'ala yahthuu mina at-ta'aami fa axadtuhu fa qultu la-arfa'annaka ilaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala qaala innii muhtaaj qaala innii muhtaaj waalaya ciyaalu wa bi xaajatun shadiida fa xallaytu anhu fa asbaxtu fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa abaa hurayra maa facala asiiruka albaarixa qultu yaa rasuulallahi shakaa xaajatan shadiidatan wa ciyaalan farahimtuhu faxallaytu sabiilahu qaala amaa innahu qad kadabaka wa sayacuud facraftu annahu sayacuudu liqawli rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam farasadtuhu fajaa'a yaxthuu mina attacaami faqultu la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaal da'ni fa inni muhtaajun wa alayya 'iyaalun laa a'uud fa rahimtuhu fa xallaytu sabiilahu fa asbahtu fa qaala lii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa abaa hurayrata maa fa'ala asiiruk qultu yaa rasuulallah shakaa haajatan wa ciyaalan farahimtuhu fakhallaytu sabiilahu faqaala innahu qad kadabaka wa saya'uud farasadtuhu ath-thaalitha fajaa'a yaxthuu mina at-ta'aami fa axadtuhu faqultu la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hadha akhiru thalathi marratin innaka taz'um innaka taz'um la ta'udu thumma ta'ud faqal da'ni fa inni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha qult ma hun qal idaa awayta ilaa firaashika faqra aayatal kursi allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum hattaa taxtimal aaya fa innahu lan yazaala alayka minallaahi haafiz wa laa yaqrabannaka shaytaanun hattaa tusbih faxallaytu sabilahu fa asbaxtu faqaala lii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa faala asiiruka albaariha faqultu yaa rasulallahi zacama annahu yucallimunii kalimaatin yanfacuni allahu bihaa faxallaytu sabilahu qaala maa hiya qultu qaala lii idaa awayta ilaa firaashika faqra idaa awayta ilaa firaashika faqra aayatal kursiyyi min awwalihaa hattaa taxtimal aaya allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum wa qaala lii laa yazaalu alayka min allahi haafiz walan yaqrabannaka shaytaanun hatta tusbih faqaala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam amaa innahu qad sadaqaka wa huwa kaduub ta'lamu man tuxaatibu mundu salaasin yaa abaa hurayra qultu laa qaala dhaalika shaytaan rawaahu al-Buxaariyu rahimahullahu ta'aalaa waaw allah allah allah allah allah allah allah allah allah kon al imaam andil ñu gën ci xadis bi diis ay gudd na xadis bu gudd la maa sha allah muy hadis numéro cent vingt ci garab gi ñu ne ba léegi ji chapitre cent quatre-vingt-trois baabul fil hasi ala wa ayatin maxsuusaat ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna hadis euh, euh, euh, bi ñu mujj woon gis moo doon hadis mille junni ak ñaar fukk bu manqué benn mu ne woon waan Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa Abal Munzir atadri ayyu aayatin min kitaabillahi ma'aka a'zam tey ñu war a gis kon hadiis bi ñu déglu ñu war a gis tey inshaa Allahu taala hadiis bi ci tegu muy hadiis bi nga xam ne moom lañ nekk muy mille vingt muy junni ak ñaar fukk mu ne waan abi hurayrata dañuy wax lu gaaw xam naa après ñëwaat mu ne waan abi hurayrata ñu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaala nee na wakkalanii daf maa chargé def ma chargé wu war a doxal wala yor wala di toppatoo waaw kan moo ma chargé loolee rasulullah waaw ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa waaw mu ne nawal yàlla li sallallahu alayhi wa moom moo ma chargé daal di may yenn waaw daal di may yenn daal di may digal <laughs> kene ma def lan bi hifz zakati ramadan ci ma ma ma daal di toppatoo daal di aar daal di garder li nga xamante ni nii mooy Euh, euh, euh, ma ma ma garde shay kii zakatu fitri moom lañ naan zakatu ramadan mooy muurum koor waaw mooy muurum koor mu wax ñu ma garde ko <laughs> waaw fa ataani aat léegi nag mu daal di may dikkal aji dikk aji dikk daal di may dikkal waaw fa ataani aatin am ku ma fa dikkal nag fa ja'ala min at-ta'am waa ji daal di tibb ci ci ci ci ci ji daal ay way <laughs> tàndarma yeeg yooyu nga xam ne moom lañ dajaleen ngir man koo jox way ñàkk ñi ah, ci muurum koor mii ba tax euh, bésu korite gi duñ fi nekk di yalwaan ak a laaj benn waaye daal dikkal ma ma gis ko way muy muy muy tibb ci yëf ma dem mu way <laughs> way fa axadtu rek ma ne ko taral waaw ma jàpp ko kay <laughs> fa qultu ma ne ko yow eh la arfa'annaka ila rasulillah yow waat naa ne dinaa la jël yóbbu la ci yonent bi ay saar saam nga xam yow yaay def yëf yi lii nga ko a defe yow de dinaa la yóbbu ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ji nag joxe ngànt ne ko ah jéggal ma waay bu ma fa yóbbu inni man muhtaajun ah damaa nekk koo xam ne ko aajo woolaa wa alayya iyaal mooy damaa ñàkk wa alayya iyaal te man kat damaa am en charge ab njaboot bi ma war a dundal mu ne te damaa am njaboot wa xam ne ci man la gàllu de maa lay war a dundal wa bi haajatun shadiida te nag damaa am way li nga xam ne mooy aajo gu tara tara tara tara tara de nee na boo ma yërëm ko fa xalaytu sabila <laughs> ma daal di koy yërëm ne ko bon léegi euh, euh, bon man ngaa dem mais attention ah waaw mais attention pour la prochaine fois hein attention laa wax <laughs> mooy ma bàyyi ko nee na nag fa asbaxtu man Abu Hurayra radiyallahu anhu ma xëy bi ma xëyee ma dikkal yonent bi alayhi salaam waaw fa qaala rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam bi ma gisee mu ne ma yaa Aba Hurayra waaye Abu Hurayra yow bàyyi muus mu ndaw mi maa fa ala asiruka al-bariha waa sa prisonnier bi sa ki nga ne woon taral ki nga jàppoon moom ah waaye yi nga xam ne moom nga jàppoon bii waaw moom nu mu def ak yow mu def qultu ma ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam shaka haajatan shadida moom de def maa jàmbat bi ma ko jàppee ne dama koy indi ci yow mu jàmbat ma ne ma daal di ko tax a def lii daal di tibb ci zakatu muuru koor mi mooy mooy daal aajo gu tar ak njaboot goo xam ne ñoom la war a dundal te amul lu leen dundale nee na fa rahimtuhu ma yërëm ko fa xallaytu ma daal di bàyyi sabilahu yoonam bàyyi ko mu dem qaala yonent way saar saar nee na mu ne ma ama innahu qad kazabat ne ko yëgal ne day nar nar na la de wax na la wuuteeg li muy def wa sa ya'ud te yëgal ne dina ñëwaat demal garde baal ba ngay garde waat dina dina ñëwaat de <laughs> mooy na fa araftu annahu sa ya'ud ba ma waxee nag ma mu leer ma ne ah waa ji day ñëwaat parce que ren saa salaam comme que moo ko wax moom tam mooy as-sadiqul masduq mooy ku dëggu ki te moom la ñuy bu nee na waa ji dina ñëwaat non waa ji day ñëwaat waaw moo tax ma xam ne annahu sayuud li qawli rasulillah ndax waxu yonent bi alayhi salatu wassalatu wassalam allahu akbar waaw nee na farasabtuhu ma toog nag di ko di ko di ko épier di xaar di di ko di ko xaar <laughs> di di di ko <laughs> ah ngir prendre ko au kii rek waaw di waajal waaj xam naa ne dina ñëwaat kay bàyyi leen rek <laughs> bàyyi ko rek waaw léegi nag <laughs> eh, ma ma ma koy xaar di ko xaar di ko xool ma xaar ba di xaar mu agsi ma ma nekk ci mirsaat ji di ko xaar mooy ma ma koy yootal di ko xaar ba mu agsi fa jaa ah rek waa ji di kat mu rek ma daal di koy gis mu agsi moom nag buy agsi du gis Abu Hurayra fa day kii mais sax day jéem a ngir mën a sàcc mooy mooy mooy mooy prévision waat ci ci ñetti baat ci ma ne eh faqultu ma ko ma ne ko waaye mooy da koo jàppat la arfa'annaka ila rasulillah non yow yow non yow attention yow da ngay fondu yow dinaa la yóbbu ci ndawal yàlla saa saam dinaa la yëkkati yóbbu la foofu mooy dinaa la yóbbu foofu la ko fa waaw waa ji woon daan yi ay way maa ngi lay ñaan bawati ma waay ba ma jéggal ma rek fa inni muhtaajun man boroom hein <laughs> hein boroom aajo laa de waaw hein wa alayya te man nii damaa nekk koo xamante ne nii boroom njaboot laa de laa a'ud waaye bii moom booba mayee du ma ñëwaat de nee na bon mu tuuse ma quoi waxam ji tuuse ma ndax boo njaboot mu ko yoree njaboot farahintuhu ma daal di koy yërëm ma daal di koy yërëm fa xalaytu sabilahu ma ma bàyyi li nga xam ne mooy yoonam bàyyi ko mu daal di dem yoonam waaw léegi nag bi ma defee noonee fa asbaxtu bi ma xëyee mooy guddi la woon mooy guddi gi la waa ji di ñëw guddi gi la Abu Hurayra di garde waaw <laughs> waaw nee na fa asbaxtu ba ma xëyee fa qaala lii rasulullah nawal yàlla sallallahu alayhi ne ma ya Aba Hurayra waaw ne ma waa Abu Hurayra hein ah, ana ma fa'ala asiru waa sa prisonnier bi sa ki nga jàppoon biig moom lu mu def ki nga jàppoon qultu ma ne ko ya Rasulullah yow ndawal yàlla li saa salaam <laughs> ah, ah shaka xaaja daa daa jàmbatati waxati ma daal lim lim joxe ngànt daal mooy aajoom waa yaalan ak njaboot faraxintu may rëmati faxal laytu sabilahu moo taxaat bàyyiwaat naa ko mu dem waaw bàyyi naa yoonam ne ko accat léegi demaatal fa qaala waa ji yeneen yoone saa saam ne ma innahu qad kadhabak wa saya'ud ne ma yëgal ne dalay nar de te dina ñëwaat non dina dellu siwaat jaar mu dellu siwaat Abu Hurayra <laughs> waaw allahu akbar ah allahu akbar ah <laughs> léegi nag nee nag bi ma yoneen saa salaam waxee lool farasatuhum salisa bon ma taxaw nag di ko di ko di ko di ko yootalaat la une dernière fois nag ma ne xaaral kii bàyyil ba mu ñëwaat fi rek <laughs> non kii moom kii bàyyil ba mu ñëwaat fi quoi waaw bàyyil ba mu ñëwaat mu ñëw di ko gete di ko xaar léegi nag ñetteel bi fa jaa waa ji ñëwaat ci guddi gi noonu ma gisaat fa mu ñëw yàqu di dibaat mi nag temps mi way ci ñam gi ma ah, dem woy mais kii kii nag xanaa wax wolof kii nag daf maa yëpp xanaa faaxastu ma ne ko taral daal di koy jàpp ne ko eh gis nga fa qultu ma ne ko eh yow yow la arfa'annaka laa wax ila rasulillah non tey moom dama la yóbbu ci dawal yàlla li saa wa hada axiru salati maratin lii nag mooy dernier eh, li nga xamante ne ay yoon yoo xamante ne innaka yow tazamu tout le temps yaa ngi ma naan laa ta'udu doo dellu si mukk di def lii mel nii di sekk nii ci mbir yi di tibb ci guddi gi di toje di dem ah nga dema doo ko def su ma ginnaaw yi ta'udu nga dellu si waat di def sa jëf ji ñaaw gi paa bi ne ko fa xaaral mu ne ma daa nii ay way jéggalati ma way fa innaka fa inni boo bii moom du la wax li ma la waxoon u'allimuka kalimaat dama lay xamal ay baat yoo xam ne yàpp xam na ne bon yim joxe dë yim joxe moom sàppi na <laughs> ngant yi mu moom doorom aajo laa borom jaboot laa yooyu moom sàppi na moom waaw léegi nag mu ne ko non dama lay jàngal ay baat yoo xam ne yan Allahu biha yàlla dina la jariñ jaare ko ci baat yooyu bàyyi ma la ko ñaan ma jàngal la lool waaw mooy danga may baal ma xamal la waaw kon jéggal ma rek bu ma yóbbu ci saa saa kultu ma ne ko hé waa maa hunna ma ne ko léegi hé léegi yow sa baat yi nga wax mooy yan yan nga may jàngal xaala nee na mu ne ma iza awayta ila firashika mu ne bis nga boo demee di tëddi boo paree bay tëdd sa kër néeg bay tëdd sa ba tëdd sa boo ñëwee ba tëdd ah léegi xam nga nooy def faqra waaw yow na jàng <laughs> waaw boo ñëwee ba tëdd sa lal na nga jàng ayatal kursi yi aaya bi ñu naan ayatul yi aayab seize bi aaya boobu waaw moom jàng muy dam allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum waaw ay cinq suratul muy allahu gisoon nañ ko ci lu gàtt ci hadis sayna ubay bi ñu génn allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum allahu borom bi nga xam allah la ilaha amul benn buur buñ war jaamu ci dëgg illa huwa kudul moom alxayi mooy kii dund dëgg-dëgg alqayyum moo taxaw jaam yi léegi nee na mu ne ma da koy jàng hatta taxtimal aaya mu ne ma da ngay jàng ba jeexal aaya bi fa innahu mu ne ma gis nga boo ko jàngee yow mii lan yazala alayka min allahi xaafis di tukkee ci yàlla loo xam ne moo lay wax waaw waaw ngay am yàlla moo lay aar <laughs> aay tout le temps am ak aarug yàlla goo xam ne du deñ di nekk ak yow wala yaqrabannaka te gis nga guddi goo nga ko jàng tëdd du la jege mukk saytaanum benn saytaane xatta tusbiha bi ngay xëy nee naag bon comme que jàngal na ma lii xamal ma lii bon fa xalaytu sabilaha ma sabilahu ma bàyyi ko ne ko léegi man ngaa dem fa asbahtu nee na bi ma xëyee fa qaala li rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam waaw maa faala asiruka al-baariha ne ma waa Abu Hurayra waa sa prisonnier bi bii moom nu mu def lu ma defati qultu ma ko ya rasulallah ma ne ko yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nag cette fois ci za'ama annahu yu'allimuni kalimaati daf ma ne nee naay dina ma jàngal ay kaddu yoo xam ne yanfa'uni Allahu ah, biha borom bi dina ma ci dina ma ci jariñ ci kaddu yooyee fa xalaytu sabila looloo tax ma bàyyi yoonam ba daal di koy bàyyi mu dem xaala yeneen saa salaam nee na mu yeneen saa ne ma maa hi yan kàddu la la qultu ba ne ko xaala lii nee na ma ida awaytu ila firashika nee lii la ma wax kàddu gii la ma wax boo demee di tëddi boo tëddee sablal ba war a tëdd faqra na nga jàng ayatal kursi aaya boobu nga xam ne mooy aaya trône bi bi boobu mooy bu repose-pied bi arche mooy trône kursi mooy mooy euh, chaise ah léegi min awwalihi ah léegi mooy ci njaalbéen bi hatta taxtimal aaya bi ni ngay tëje aaya bi wallahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wala yuhituuna bi shay'in min ilmihi illaa bimaa shaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samaawaati wal arda wala ya'uuduhu hifzuhumaa wa huwa al-'aliyyul 'aziim voilà mu ne ma danga koy jàng ba mu jeex wa qaala lii tëral saa sara waa ji de nee na ma laa yazaalu alayka min allahi xaafis du deñ di tukkee ci yàlla koo xam ne moo lay protéger mooy ab protection waaw du deñ lu lay aar. du deñ fekk yaa ngi jàng wala yaqrabaka shaytaanun hatta tusbita benn shaytaan du la laal ba ñu ngay xëy fa qaala an-nabiyyu nee na yeneen ne ma ama mu ne ma ama yégal ma xamal le waa jooju nga jàppoon wax la lii qad sadaqaka lii mu la wax dëgg la mooy ayatul kursi bi mu la wax boo ko jàngee ba booy de booy tëdd nga jàng ko ba ni ngay xëyee yàlla dal da ngay dañ ngay am protection bu tukkee ci yàlla te saytaanu du la jege wax na dëgg ci lool waaye nag wa huwa kadhub ab naraakoon la de ab ma ab ab bonimenteur la waaw c'est trait hein ma mensonge moo ci ay de kada baka wa huwa kadhub superlatif la narkat bu mag la lii mu wax moo dëgg la waaye nag narkat bu mag a ngoong waajooju mu ne ma taalamu mu ne ma Abu Hurayra ta'lamu est xam nga man tuxaatibu mundu salaat ya Aba Hurayra nee na yoneen saa ne ma est Abu Hurayra xam nga waa ji nga doon waxal fan yii yëpp ñetti guddi yi yëpp kook nga doon jàpp kan la qultu ma ne ko ah la ma ko xaw ma de mu ne ma qaala dhalika shaytaan mu ne ma kook nag shaytaan ab mooy shaytaane la ab shaytaane nga doon moo moo nga doon jàpp tout le temps noonu te mu ne hadis bi rawaahu solo na ko kan moo ko solo di al imaamu al Bukhari di al imaam Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al Mughira ibn Bardizbah al Ju'fi al Bukhari allahu akbar loolu lu lu garaaw garaaw moom iblisul layin léegi euh, léegi nag mu des waa léegi euh. Euh, léegi xadiis bi dane rawaahul Buxaari est-ce que al imaam al kese ko solo ñu ne la waaw waaw lii de al moom moo ko soloo hmm? al imaamu al Buxaari indi na ko moom al imaam eh, al Buxaari ci eh, ñaari bërëb ñaari bërëb la ko indi ah. wakaala indi na ko foofu waaye al imaam al Buxaari rahimahullahu taala Euh, indi na ko ci fi nga xamante ne mooy euh, kitaabu fadaa'ilil qur'aan baabu fadli suuratil baqara foofu it al imaam daal dina ko fay indi waaw kon euh, mu ngi noonee léegi kon mu des kitaabul wakaala ka foofu lu indi lépp indi gi lépp baabu idaa wukila rajul ila wakala rajulan fa taraka alwakil shay'an fa ajazahu almuwakkil fa huwa jaiz waaw foofu andi na ko fi kitaabul fadaa'il nag du ko fàttali waaw moom doo ko solo léegi kon muñ xoolee kitaabul wakaala bi mu indi lii lépp mais bon euh, euh, euh, bi ñu indi yëpp dañ koy wax rek nekk parce que lii dafa gudd al-imaam al-haafiz al-Buxaari rahimahullahu ta'aala mu ngi ko indi kon mu ne eh, eh, eh, wa wa qaala Usmaan ibn al-Haytham parce que fii da koo indi ta'liiqan da ne wa qaala Usmaan ibn al-Haytham waaw <laughs> mais waxul ne dañ ko koo nettali moo tax ku mel ni imaam ibn al-Arabi ne lii munqati' la. waaye indiwaan na xadiis mel nii ci sifatu iblis ak ci foofu indi na fu mais daf ko gàttal ci fadaa'ilul qur'aan tënku ko euh, te imaam kii an-Nasaa'i euh, nag daal dina koy euh, jokkale ak imaam al-Ismaa'ili ak Abu Nu'aym ci yoonu Abu Usmaan bii mu tudd muy muy muy Usmaan bokk ma Abu Usmaan kon mu ngi noonu Eh, imaam al-Hafiz Ibn Hajar nee na moom tudd na ko ci ta'liq at-ta'liq ci yoonu Abdul Aziz après ibn euh, Munib wala euh, Manib mu jëloo ko ci Abdul Aziz ibn Salam ak Ibrahim ibn Yaqub al-Jawjazani ak Hilal ibn Bishr as-Sawwaf ak Muhammad ibn Ghalib euh, rahmatullahi ala al-jami' kon mu ne li gën a jege nag que ne imaamul Bukhari ci waa ji la ko jële Muhammad ibn Ghalib mi euh, biñ naan Abu Tamtam ah, Abu Tamtam mu ne moom mu gën a jege li an yakuna al-Bukhari akhadahu an in kaana ma sami'ahu min ibn al bu dee lim digle li mu déggee ci ibn al-Haytham di Hilal ibn Bishr ndax moom euh, euh, ci sëriñam yi la bokk ah, kon mu ne moom solo ko fa innahu min shu akhraja anhu jële na ci moom mu Ibnul Haytham bi ci juzul qiraati xalfal imam foofu jëlee na ko fa ab benn loolu mooy bii la ab genre croissant la bu mu def imaamul Buxaari bu mu dajale ay xadiis yu mel noonu mu ne waaye am na walawu tariqun uxra inda an i mu ne al imaamu an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi mais du sunan bi ñu yor al-kubra la foofu andi na am na beneen yoon boo xam ne da koo jëlee ci Abul Mutawakkil an-Naaji mu jëlee ko Seydina Abu Hurayra waaw. Euh, léegi dina ñëw ci xadis bu mel nii xadis Seyna Mu'aaz xadis bu mel nii comme bu Seyna Abu Hurayra bi <laughs> boo xam ne al imaam borom al Mu'jamul Kabir daal imaam at-Tabaraani dina ñëw tamit ci nettali nga gis euh, dafa daroon Seyna Mu'aaz tamit waaw seytaane bi ñëwoon den font foofu di def ay affaire quoi <laughs> waaw <laughs> doon tibb ci yëf yi ah waaw. kon nag mu ngi noonu léegi <laughs> léegi nag nañ ñëw nañ ñëw nañ ñëw kon imaamul Buxaari kon imaamul haafizul Buxaari mu ne wa qaala Usmaan ibn al-Haytham Abu Amr ah mu ne wax na Usmaan ibn al-Haytham Abu Amr wax na la ci sëriñam ni la bokk ah, Ibn Jahm Ibn Isa Ibn Hassan Ibn al-Mundhir uh, uh, al-Basri al-Mu'adhdhin rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Awf mu ne nettali nañu Awf di Awf ibn Abi Jamila Abu Sahl al-Basri rahimahullahu ta'ala an Muhammad ibn Sirin mu jël ko Sayyidina Muhammad ibn Sirin al-Ansari al-Anasi Abu Bakr al-Basri rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata mu jëla ko Seydina Abu Hurayra hafizu sahabati ad-Dawsi al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu annahu qala wakkalani rasulullah bi hifzi zakati ramadan fatani atin faja'ala yahfiz kon eh, mbir mi lii la ko waa wax naa jarul ñuy wax eh, ba ni nga xam ne noonu jeexe eh, jarul ñu ci jaaraat kanta fële ci kitaabu fadaa'il indi ko tamit ci badul xalqi waaw baabu sifatu iblis wa junuudi foofule indi na ko boobu yi dana wa qaala Usmaan ibn al-Haytham dana wax alhamdulillah foofu it al imaamu al Buxaariyu taala daal dina ko fay tudd léegi ginnaaw kon bi nga xam ne ci la gis lii bi ujaala ma tasarrufin léegi nag mu des <laughs> wala xoola léegi comme ñu ngi ci taxrij bi léegi nañ jël nañ jël euh, riwaaye boroom euh, mu'jamu Tabarani boroom euh, mooy Tabarani ci boppam <laughs> parce que al Tabarani yu moom daf koo solo Iblis bi Euh, doon doon font quoi voilà moom tamit daa ñëwoon doon font foofu voilà moom tamit mu ne ko taral waaw <laughs> ay waaw loolu lañ mu ne ko taral mooy mu jàpp ko voilà <laughs> léegi kon